di wax lan lan lan moo tax ñu tudde ko noonu al ahzaab gisoon nañu ko ak li nga xam ne moo waral kon xare bi ñu war a jëm nii woowi alquran di leeral léegi kon gisoon nañu loolu léegi nag mu des ana lii kañ la xew lii nii mooy xare bii di al ahzaab gi ñu ñu nga xame koy ci alxandaq dinañ wax lan moo tax ñu tudde ko alxandaq après insha allahu taala ku mel ni al imaam Muusa ibn ba kañ ñu ngi lijjanti kañ la xew rahmatullahi alayhi te ñu tuddoon ko ci jotaay bi weesu dafa tudd ne mu ngi xewoon ci weeru shawaal mooy weer wi nga xam ne mooy xew ginnaaw lan ginnaaw koor gi mooy ginnaaw mooy weeru kori walla mooy weeru korite mu ne ci weer woowu la xewoon ci li nga xamante ne ñeenteelu at bi ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te loolu moom laal imaamul buxaari rahmatullahi aleyhi daal di tudd ne lool la imaam muusa ibn ba wax ba pare mu jeng ci wax jooju ndax moom la indi daal di koy mel ni daal moom lay dëgëral al-Buxaari rahmatullahi alayhi waaye te loolu it jële nañ ko ku mel ni al imaam Maalik wax ju mel nii waaye ñu jële ci ki nga xam ne mooy ci ñeenteelu at bi kon ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu jële nag ci keneen beneen sëriñu imaam waa waa Magaazi muy al imaam ibn Isxaaq rahmatullahi mu ne ci juróomi at mi la woon ci weeru Shawwaal ci weeru kori ci juróomi at bi waaye du ñeenteelu at bi te loolu lu ëpp nag ci waa ahlul maghazi ak boroom xam-xam yi ñëw ci ginnaaw ñu bari loolu lañ dëgëral këne loolu moo gën a dëgër comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaam ibnul qayyim rahmatullahi alayhi daal di leerale ci azad di zaadul maad fii xayri fii hadyi xayril ibaad alayhi salaatu wassalaam comme rek ni ñuy ak al imaam al xaafiz nim kathir ni mu ci al bidaaya wan nihaaya këne mooy ne ñépp leer na këne mooy ne ghazwatu Uhud mooy mu ngi amoon ci ñetteelu at bi te ba ñu jógee Uhud Abu Sufyaan dafa joxoon rendez-vous yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko at mii di ñëw nañu daje fi nga xamante ne nii mooy ngir badrinul maw'id fa badar amoon nañ fa daje ñu xarewaat ak xam ne tey du tarxiis dañ leen a man ngeen ñu ñu gañewaat leen yonent mi ne ko waaw te lool ci ñeenteelu at bi la kon nag at moomu noonu te lool mooy loolu xew ginnaaw loolu mooy ni yonent ba saa saam mu demee ci rendez-vous ba ca ñeenteelu at bi Abu Sufyaan mujjul ñëw loolu di dinañu ko gis ci biir alquran yi dina leeral loolu le léegi ñu ne kon loolu leer na ni ñeenteelu at bi xare ba fa naroon a am mujjul am ndax dafa avorté waa Quraysh ñëwuñ kon lii nii mu ngi am ci juróomeelu at bi muy at bi ci tegu ci la lii xew te loolu li ëpp moom lañu wax muy ghazwatu al ahzab bi li nga xamante ne nii kon ci gàttal daal loolu nag yii nii ñuy wax nii yépp gin nañ ko leeral ci jataay yi nga xam ne moom lañ doon def tëraloon tegoon ko di ci waxtaane siiraay yonent bi alayhi salaatu salaam kese foofu moom gin na faa leer gin nañoo dugg ci yooyu waaye comme que lii dañuy tënk rek moo tax mënuñu dugg ci yenn wax yeeg kii lay wax lan moo tax lii waaye insha allahu taala mooy ne lii mooy li gën a dëgër ken ci juróomeelu at bi la am ci shawaal ci weeru kori kon loolu leer na léegi nag bi nga xamante ne nii kon waa Quraysh dajaleelu nañ waa Ghatafan te waa Ghatafan waa Banu Fazara waa Banu Fazara waa Banu Murra ak Ashja ñoom ñépp ay ay ay néeg lañu ci Ghatafan voilà mu ngi mel ni Quraysh ñu naan waa Banu Maxzum waa Banu Hashim ak waa Banu euh, Abdiddar voilà comme noonu la mooy ñoom ñoom ñépp Ghatafan mooy seen maam bi gën a kawe voilà mooy loolu dama ko bay daf na le préciser ma ko woon ne ñi nga xam ne ñooy waa banu Fazara ak waa banu ak waa Ashja ak waa banu Murra ñoom ñépp ci Ghatafan lañ bokk léegi nag ñoom ñooñu nag ñu dajaloo ñoom ñépp ànd ak waa Quraysh léegi nag ñu daal di def am nag ay mbooloo yu bari imaam Ibn Ishaq rahmatullahi alayhi nee na ñu nekk 10 dix mille personnes lañu woon ci ay xeex ci ay xarekat Quraysh bi muy génn génnul moom kese dafa génn ak Ahabishi aba Ahabishi tuddoon nañ ko fi ne amuñ benn lien ak waa Éthiopie déedéet ay nit lañ woon yoo xam ne ay arab lañu woon dëkkoon ci benn montagne bu nekk ci suufu Makka boo xam ne turam noonu la sii lañ koy wax ñoom foofu lañ dëkkoon léegi nag ñoom ay alliés lañ woon ay mooy dañu ne woon ay parandooy waa bu ñu doon dem ay xare dañ doon ànd ndax dañoo waroon di jàppalante saa su ne Quraysh génn ak te Badar ñoo fa bari woon it ak Uhud ak yooyu léegi nag te lool gisoon nañ ko keroog bi nga xam ne ci lañ gi sulhul Hudaybiya bi seen kilifa gi di wax gaa yi naan ko waa yow toppal ne la yow kaw kaw nga boo xam ne xamoon dara ba mer kooku ñoom ñooy ahaabish yi Quraysh ànd ak ñoom kon ñu agsi ci 10 000 ay xeexkat ñu ñëw bi ñu ñëwee nag Quraysh daal di agsi ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci waa Banu kinaan ak waa ah waa Tihaama mooy foofu yépp péninsule arabique bi côté Makka ñu dajale gaa yooyu yëpp ñu ñëw Ghatafaan agsi jóge moom ñoom mais pas ñoom kese de ak waa Najd ñu jële ñi nekk estu Arabie saoudite mooy mooy fële ci côté Arabie saoudite léegi nag ñu daal di ci est bi quoi ñu daal di waa Najd daal di leen indi nag gaa yi bari mooy Arabie saoudite léegi voilà <laughs> mooy as-Saoudia léegi nag gaa yi bari bi ñëwee ñu daal di nag campé waa Quraysh daal di campé campé fi nga xamante ne nii mooy ci côté bu ñu naan Roma ak Juruf ak ba léegi nag waa Ghatafaan ak ñi ñu àndaloon daal di gàmp fi nga xam ne mooy Danabu Naqama foofu la ñu taxaw daal di wër na nag daal di fay fees ne nag tey moom foog ñu ñëw dajjatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne nag mooy laata ñuy agsi nii nii xam nga léegi jeexal nañ ko te Quraysh yonent bi alayhi salaam suñu boroom da koo yëgal laata ñoom ñuy agsi kenn ñoom waajal nañu ñu ngi waajal ngir dal ci kawam yonent bi alayhi salaatu wa salaam laata ñuy agsi nii dajale woon saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum daal di waxtaan ak ñoom ana nan la ñuy def Seydina Salman al-Farisi yu radiyallahu anhu moom nag nekkuloon ku ñuul de comme li ñenn ñuy wax loolu moom waxi xaw ma ko dul xalaat la Salman al-Farisi perse la woon mu ngi dëkkoon ci waa Faris ñu naan ab bi kooku nan la nekk nit ku ñuul déedéet mooy ki nga xam ne da doon war dëgg mooy ci histoire am loolu yàgg na da nit ñi siiw na moom moo xalaatal ne a Perse mooy suñu réew ya fële ca mooy léegi ay Iran wa côté yooyu ñun niñ doon def dañ doon def benn canal benn tranchée lañ doon def mooy tabax balka yoo xam ne fas yi du ko mën a jéggi bu ko defee ñun ñu mën a ta jàmmaarloo nag ak ñoom ndax bu ko defee duñ mën a dugg ci dëkk bi ndax dañ ñoo bett yonent bi alayhi salaam kontaan ci xalaat boo bële jullit ñi nag commencé di liggéey liggéey di liggéey li nga xam ne mooy fu boobu lool nag ci arab moom la ñuy woowe xandaq alxandaq mooy laa tranchée loolu moo tax nag ñu tudde xare bii li nga xamante ne nii mooy ghazwatul xandaq voilà ndax li nga xam ne mooy xandak kanaal boobu ñu defoon ci buntu Medina mu wër fi nga xam ne ngir ñoom buñ ñëwee seeni mbooloog seeni gàngoor duñu mën a dugg ci biir dëkk bi léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ci liggéey bi foo fële di liggéey ànd ak saxaaba yi radiyallahu anhum ñuy pikk ko peel ngir bëgg gas foofu ñuy gas foofu nag ay ay yu bari daal dina fay xew bañ koy liggéey nag nga gis naafiq yi di commencé di indi seeni seeni seeni jikko yi naafiq daal di seet li gina a woyof ci liggéey bi ñu koy def léeg-léeg ku mën a rëcc ndànk tuuti deel di génn dem sa yoon te yonent bi alayhi salaam comme que nit ñi dañoo bari duñ la yëg ñu daal di koy def dem toog léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam di liggéey li nga xam ne mooy xandax bi ñuy gas ba mbir yi da leen a soral léegi ñu doon liggéey yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag ngir sawar loo mooy da doon nekk koo xamante ne nii nag da doon wax li nga xamante ne nii ay ay abyaat mooy di wax yi nga xam ne moom la Seydina Zayd ibn ki nga xamante ne nii mooy euh, Seydina Abdallah ibn Rawaha te ñu tuddoon ko fan yële yonent bi alayhi salaatu salaam ci la doon wax ne mu naan allahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna wa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama inna al-ulaa qad baghawuu alaynaa wa in abaw wa in araaduu fitnatan abaynaa abaynaa abaynaa noonu la ko doon waxee sax yi radiyallahu anhu di tontu di wax loolu tamit di ko di di ñuy wax loolu le ngir gën a sawarloo loolu day wane ne nit bu nekkee ci liggéey di jël ay xasida di ko déglu loolu sunna la kenn bu fi wax ne waa yow lan moo tax mu bàyyi ko fi di déglooy alxuraan wala di wax alxuraan gën ko muy wax dañ naan la yow xamoo li ngay wax ñépp xam nañ ne alxuraan gën lu dul moom waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam lam defoon ci jamono jooju moo gën leneen kon nag te yonent bi ñépp d'accord nañ alayhi salaatu wassalaam këne moom borom bi da koo tànnal li gën saa su ne jamono ju nekk la gën loolu la ko borom bi tànnal te moom ba mu nee ci liggéey bi nekkul woon di tari ay saar lii yonent saxaaba yi ñoo ñu ko jàngal ne yonent ma lay saasaam lii la doon wax lahumma lawlaa anta loo xam ne yow suñu borom bu dul woon yow de du ñu gindeeku lépp jëm ci jaamu yàlla waaw wala tasaddaqnaa te doonuñu woon saraxe bu dul woon yow wala sallaynaa te doonuñu woon julli sax yow yaa fa anzilan kon yal na nga wàcc sakiinatan ak dal alaynaa ci ñun wa thabbitil aqdaama te nga dëgëral suñu dëggu tànk yi in naa bu ñu dajeeg noon yi innal ura gi nga gaa yële ñoom dañoo beew suñu kaw muy waa Quraysh ak ñi ñu àndal wa in araadu buñ bëggee nag fitnatan fitna goo xam ne ci lañuy jaare fay lislaam abay naa dinañ ko bañ yonent ma lay saa naan abay naa wax ko ba ci kaw saxaaba yi di di tontu loolu ak bi muy wax bismillaahumma wa walaw abadna gayrahu shaqiina yaa habada rabban wa habadiina yooyu yëpp da ko doon wax keroog moom alayhi salaatu wassalaam naan bismillahi ci ruru yàlla de lañuy tàmbalee di gas kanaal bii nii wa bihi hudina te ci moom lañ ñu gindee moo ñu gindi walaw abadna ghayrahu te bu ñu fi jaamoon keneen ku dul moom shaqina dinañu torox yaa habada eskey aka baax rabban boroom wa habba aka baax waaye te rafet te sopplu diinan lii nga xam ne moom la ñu teg mooy lislaam gi kon noonu lañ ci nee woon ba sahaaba yi di ko toon naan nahnu alladhina baaya'u muhammada alal jihaadi ma baqina abada naan ñun ñoo ñi nga xam ne ñoo jaayanteeg seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam ci jihaad ak lu man di xew ma baqina abada fekk ñu ngi des léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leen xadiis yi nii yépp yu ci ëpp mu ngi sax imaamul buxaari ak saxiix imaamu muslim ibn al-hajjaaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan allahumma innahu laa xayra illaa xayrul aaxira fa baarik fil ansaari wal muhaajira naan laa humma di rajas di def noonu mooy liñ la doon wax rek laa humma ee eh, suñu borom wu dëgg-dëgg laa xayra am na beneen laa aysa amuluk dund amul yiiwu lu dul yiiwuk alaaxira fa baarik kon yal na nga barkeel fil ansaari sama saxaaba yii dëkk Medina wal muhaajira ak ñi nga xam ne ñoo jóge Makka ñëw fekk ci leen loolu la doon wax kon nag mu ngi noonu affaire baa ngi noonu de loolu la na léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam am na ci riwaay yu bare illaahu allahumma innal aysha ayshul aaxira faghfir lil ansaari wal muhaajira comme nuñ ko waxee nii lañ doon liggéey mbir mi kon nag affaire baa ngi noonu léegi nag dinañ ñëw ci quelques yu ndaw rek yoo xam ne